di suuratu bani israil alayhi salaatu wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim qul kafaa billahi shahiidan baynii wa baynakum innahu kaana bi'ibaadihi xabiiran basiira suñu boroom tabaaraka wa ta'aala li wax ci bi nga xam ne mooy juróom ñett fukk bi ak juróom benn mu ne yeneen bi alayhi salaatu wassalaam gisoon nañ ci jataa bi weesu li suñu boroom ne looloo tax nit ñi duñu gëm li nga xamante ne nii mooy ba leen njub dikkalee waaye waxoon nañ ne barrière bu réy boo bële muy ne ñoo bokk ñoo niroo waaye yow kii keroog rek la juddu wala nit la comme ñu naa dara lañu féppaleewul wala ñoo bokk jamono walla waaye kii ñoo bokk di ñaagandoo wala ñoo bokkoon promotion ñoo doon jàngandoo non kii sama booy la maa ko doon yónni di ko taayaloo waaye d'ailleurs sax bi muy tàmbale jàng man mii maa ko sa baa alif ak baa maa ko sa léegi nag naka la fi mën a ñëwee naan am na fi xam loo xam ne xamuñu ko yooyu yëpp ay caaxaan la alors que xamul ne moom waxam yooyu mooy waxi caaxaan nga fan la tënk li nga xam ne mooy mayu borom bi tabaaraka wa taala xanaa moom du mooy fa'aalun lima yurid xanaa moom du mooy def waakoon lu ko soob rek te moo ne mbir yi ngëneelam la de daalika loolee fadlullahi ngëneelul borom bi tabaaraka wa ta'aala la yuutiihi moo koy jox de man yashaa'u wa wallahu dhul fadlil azim mooy boroom gëneel lu màgg gi yow kay la nga fa nekk di koy ñaane ak di ko di naan di ko tii di ko bañal nekk fi nag mera ko jàppe ko noon te nag sa mbokk jullit la bu dul dara sax yow defu la dara li nga dégg ci moom wala gis ko ci moom muy ak mbaax rek moom nga ko nanguwul parce que daa fekk mbaax goog daa newul ci yow parce que kiy nangu nitu yàlla walla nit boroom xam-xam ka koy nangul di ko gëm gëm ne kii borom bi jagleel na ko lii waxuñu nag dañoo infaillible ko ñoom lu ñu def noonu la déedéet loolu moo taxoon sax ci barrière yooyu te ñu mujjantu woon tudd comme ni ko saaxibu rimah daal di waxe si Cheikh Omar al Fuuti ji taal radiyallahu taala anhu daal di waxe mooy ne loolu noonu bokk na ci li nga xam ne problème la téere yooyu nga xam ne dañuy recenser naan nii la wàllu yu di mel. tax am ñoo xam ne ci lañ jàpp nag yor ko mel ni daal mu nekk seen benn loo xam ne mooy seen delluwaay ku ñëw daal mel ni scanner ci lañ lay dugal daal ngir xool ndax est ce que mel nga ni ñi borom téere ba doo ndox boo ko melul doo wali yu loolu daa am may yàlla kenn mënu koo takk la tu'addu wala tuhsa kenn mënu koo takk ñooñu dañ koo defoon rek ngir yee nit ñi ne ñii wala yu mel nii am na waaye tekkiwul mukk ko ne lool ci lañu ci lañu ci lañu leen tënk ko ku melul nii bokkoo ci ñoom lool moo taxoon Mawlana Abdul Aziz ad-Dabbaaw radiyallahu anhu doon wax wax joo jële ndax ada am gaa yoo xam ne buñ gisee téere yoo yële ñoom dañuy tënk seen wax ji ci loolu la jàpp ne ah wala yu moom nii kese la war a mel te lool nag juumte la gu mag a mag ta'ala naan qul waxal yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kafa doy na billaahi doy nañu de doy na ma billaahi ci borom bi tabaaraka wa ta'ala shahiida koo xam ne moom mooy seede bay sama diggante man yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi wa baynakum ak seen diggante yéen waa Quraysh du da ma ne borom bi yónni ma alhamdulillah ci li may wax nii demewul nii ndax man mbindeef laa yéen nan lay yónnee comme man mu ne borom bi daal doy na ma man seede sama diggante ngeen de innahu dëgg-dëgg moom kaana nekk na nekkoon na te du dañ di nekk bi ibaadihi ci jaamam yi xabiiran ki nga xam ne mooy ki nga xam ne moo dëñ kumpa seeni mbir de basiira mooy ki nga xamante ne mooy ki xam li ngi nekk ñu nekk waaye basiira mooy ki leen di gis de kenn nëbbuwul ci moom mu ne wa man yahdi allahu billah képp koo xam ne moom la boroom bi tabaraka wa taala jindi ba teg ko ci yoonu alquran wii fa huwa waajoo jële almuhtad kooku ne mooy ki nga xamante ne moom lañu ñu gindi ta moom lañ teg ci yoon wa man waaye képp koo xam ne boroom bi tabaraka wa taala daf koo seetaan daal di maandu ci mbiram mu daal di sànk waajoo jële loolu mooy maandu te googu boroom bi maandu ci bay mbiram mooy tax mu sànko falam tajida lahum awliya gaayoo yële doo leen mukk koo xamante ne nii ay parado yoo xamante ne nooy ñëw daal di leen gindi ginnaaw bi leen boroom bi seetaane min dunihi wallif ko moom borom bi tabaraka wa taala wa nahshuruhum te nag bu ñu deewee noo nale ñoom ñi borom bi seetaan seeni mbir maanu ci seeni mbir bàyyi leen mooy ba ñu sànku ne ñooñu non seulement kenn du leen mën a gindi waaye wa nahshuruhum dinañ leen pang yawmal qiyaamati dajale leen nag dekkil leen yawmal qiyaamati bésub taxawaay bi ala wujuhihim ca seen xar kanam ya nag la ñuy dekkee de umyan bu ko defee mooy ne ñoom la doon dox dañ doon dox ak seeni tànk waaye bu keroogee seen xar kanam yi mooy nekk seeni tànk moom la ñuy dëpp di ci dox comme ni nga xamante ne nii noonu la ko borom bi tabaaraka wa taala daal di leeral ci lam nañu yonent muttafaqun alayhi ci xadis yoo xamante ne nii ñu ngi ci saxiixu al imaam muslim al buxaari ak saxiixu al imaamu muslim rahmatullahi alayhim ci xadisu saydina anas radiyallahu taala anhu wa arda mu ne benn waaye dafa laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko boo yonent bi alayhi salaatu wassalaam nan la borom bi di dekkilee jaam yi yéeféer bi nan la koy dekkilee pang ko ëllëg ñu nekk koo xam ne ala wajhi ca xar kanamam ga yawmal qiyaama bis penc qaala yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko inna alladhi amshaahu ala rijlayhi fi dunya qaadirun ala an yumshiyahu ala wajhihi yawma alqiyaama su yonent bi alayhi salaatu wassalaam tontu waaji ne ko ki nga xam ne moo ko doxloo woon ci ay tànkam defoon ay tànkam ñoo doon féete suuf moom la doon doxe fii ci àddina kooku de aka am kattan bu yawmal qiyaame mu def xar kanamam gi mooy taxaw palaasu tànk yi keroog yawmal qiyaam kon nag mbir maa ngi noonu le kon nag loolu la buñ melee noon nag mu ne umya mu nekk ñoo xamante ne dañuy silmaxa de wa ma waaye nag dañuy lu mooy duñu mën a wax wasumma waaye seen nopp yi day tëju mooy dañuy danoo noonu bu wa bu ma mooy duñu mën a wax wasumma ñu nekk ñoo xam ne seen nopp yi day saa duñu dégg ñu tëx mu ne waaw dañuy lu wala ñu tëx ma waahum mu ne ginnaaw loolu nag ma waahum seen delluwaay seen dëkkuwaay keroog ginnaaw lii lépp jahannamu mooy safaraaw jahannama fa la ñuy teere de kullama xabat saabu dalee dem bay waaja fay ba dal ndax lakk nañ ba jeex suñu borom daleen di soppil comme li mu wax yeneen i laaya ne baa bu seen der yi naree soppeeku daal di dem ba jeex ma soppil leen der yu bee yu ngir ñu mën a mos mbugal mi ñu gën a leen lakkaat safara si gën a ndax li nga xam ne moo koy xambakat borom bi tabaaraka wa a waxoon nañu ko ne ca suurat te suuratul ba nga xamante ne nii mooy aba mu tabaaraka non mulk fii fii fii euh, tahrim waqa wa suuratu tahrim bim naan waquuduha nnaasu wal hijaara mu ne safara de waquuduha la nga xamante ne nii moo koy xam bu mooy annaasu nit ñi wal hijaaratu ak xeer yi kon loolu la moo tax bu demee bay dal borom bi daal di soppiwaat yaramu yéefér yi mu gën a beesaat joxaat leen yaram bu bees safara ja gën a tàngaat gën a lakkaat nag mooy combustible am de mooy la nga xam ne moo koy xam bu mooy seen yaram yi bu demee bay waaj a jeex suñu borom defaraat ko mbir ya gën tab tëb lool tak tàkk tàkk ba daal di gën a yokku de moom lay wax ne kullama xabat saa bu safara si demee bay waaj a fay ba dal zidnaahum sa'ira ñu dolliwaat leen ci ak tàkk tàkk mooy lan lan lañ koy dollee mooy seen yaram yooyu amaat bu ko defee moom mooy comme ni nga xam ne mooy kos li nga xamante ne mooy taal bi moo koy giif li giifoon doom bi giifoon xal yi giifoon ba kii il suffit nga tegaat ci xam matt yu bees comme que ñoom seen yaram yi ñoom ñooy ñooy taxawu matt palaasu matt tax ñooy xam bu safara mooy suñu borom da leen koy defaraatal beneen yaram bu ko defee loolu nag ñuy gën a yokk li nga xamante ne mooy tàkk-tàkk de ñu borom ne daalika boo gisee loolee nag lii ma fi tudd jazaa'uhum mooy seen bay de lu tax bi annahum kafaru ndax ñoom kat dañoo weddi woon fii ci àddina seen borom bi ayatina dañu weddi woon suñu laaya yii ci alquran waaye suñu laaya yiñ def ci asamaan si li ñu def ci asamaan si ak li nga xam ne moom lañ def ci suuf si lépp di wane sama kàttan sama ak sama sañ-sañ wa qaalu ñuy wax a ida kunna idaaman wa rufaata bokkoon na lañ doon wax ñu nekk fi di wax naan a ida kunna ndax bu ñu nekkee idaaman ay yax yoo xamante ne bon dee nañu nag bañ dentuñu quoi ba ñu fënax ba suñu yax yi nekk loo xamante ne ñu mujj nekk suñu suux yi daal di yàqu yaram yi yëpp daal di nay seey ba ñu mujj nekk ay yax waru faatan waaye yax ya mujj nekk lu fënax nekk loo xam ne boo ko laalee mu moxoñoo nekk poussière a naa ndax ñun ñii la mab'uthuna xalqan jadida ndax dinañ ñu dekkil daal di ñu bindaat ci beneen bind boo xam ne bu bees la di ñu dekkil suñu borom nee na lii lañ doon wax de lii nag moo leen jural li nga xam googu la ñu weddi woon suñu laay yi nga xam ne dama koo wàcce ci alxuraan naan leen di ngeen dekki gaa yi ne waa yow ma ne bu ñu kiiwee ba dee nii ba jeex nan la ñuy dekkilee suñu boroom nag ne lii wa tax ñu dugal leen foofale ne awalam yaraw mu ne ndax ñoom xanaa dañoo gisul ñoom yéefér yi anna allaha kene borom bi tabaraka wa taala alladi mi nga xam ne xalaqa samaawaati moo bind juróom-ñaari asamaan wa arda ak suuf qaadirun waaye ak a capable ta man waaye ala an yaxluqa mislahum mu daal di bind ak ñoom ñii bu ñu faatoo mislahum mooy bind ñu mel ni ñoom mooy ñoom la ci jublu mooy ne ñoom xanaa xamuñ ne yàlla mi def loolu kay xanaa moo taxoon mu ne la xalqu samaawaati wal arda akbaru min bind bi ma bind asamaan ak suuf mais moo gën a rëy bind bi nga xam ne moom laa bind nit ñi waaye li ëpp ci nit ñi xamuñu voilà mooy loolu moo gën a metti xanaa loolu kay bu doon ñoom seen xel mu gàtt book mooy borom bi amul mooy bindu asamaan ak bind suuf ginu la metti ci moom bind leneen ndax mbiram yépp benn la moom danaan kun fayakun léegi nag comme que yéefar ni ñuy xalaate mu wax leen ne mais xanaa ñoom gisuñ asamaan si kay xanaa ni ma ko tabaxee ak suuf si mooy loolu kay xanaa ñoom waroon nañu xam ne mais loolu kay xanaa moo gën a laaj ak ak ak ak ak man-man que ñoom ñii ma bind leen indi leen fi ba pare mooy loo xam ne xas na fee nekk mu jóge fi ñu réparé ko wala mu am problème ñu réparé ko xanaa kay loolu moo wër boo gën a yomb ñoom ni ñuy xalaate waaye borom bi tabaaraka wa taala yooyu yëpp amul dara lu ñu naan lii wa gën a yomb lee moo gën jafe ci borom bi loolu amul loolu ci jaan ñi la am ar rab rabbun borom bi moom borom la mbir yëpp amul dara lu ñu naan lii daa jafe ci moom lii daa yomb ci moom lépp lépp yomb ci moom inna dhalika ala allahi moo tax nga dégg lu bari alquran naan lii xam nga ne mos ala allahi ci borom bi yasirun lu lu lu yomb la de mu ne kon xanaa gisuñ ci bind asamaan ak suuf yi que ne moom de ku man la ala ay yaxluqa mislahum mooy mu bindaat leen ñoom ñii dekkiwaat leen bindaat seen yaram yi ginnaaw ba ñu nekkee ay ay yax fëna bu ma bindaat leen dekkilaat leen ëllëg wa la lahum ba pare nag yemuñ foofu ñuy def ñeel borom bi ajalan laa ba fii wa la lahum borom boobu daal di leen defal ñoom ajalan app boo xam ne ku ci sa app dee ci lay jot ca ngay deewee waaye sa app ba ñu war a génne yawmal qiyaam bu jotee de ci la ñuy jeew ci la ñuy dekkee laa rayba fii amul sikki sàkk bu leen ci sàkk sikki sàkk fa abaa lii de laa digle te lii laa wax fa abaa mu lànk bañ ak zalimuuna seen bopp yi